وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملع فيقول يا رب وجدتها ملع فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها fa yuxayyalu ilayhi annahaa mala'un fa yarji'u fa yaquulu yaa rabbi wajadtuhaa mala'un fa yaquulu allahu azza wa jalla idhab fadxulil janna fa inna laka misla dunyaa wa casharata amsaalihaa wa inna laka misla casharati amsaali dunyaa fa yaquulu atasxaru bi aw tadhaku bi wa anta almalik qaal falaqad ra'aytu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam dahika hatta badat nawaajiduhaa fakaana yaquulu zaalika adnaa ahlil jannati manzilan muttafaqun alayhi qaala al-imaamul haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci li nga xamante ne nii mooy euh, suñu chapitre bii di dernier chapitre du 372 baabu bayaani ma a'adda Allahu ta'ala lil mu'minina fil fil janna ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadith 1883 mu doon wa anil Mughira ibn Shu'bata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala sa'ala Muusaa sallallahu alayhi wa sallam rabbahu maa adnaa ahli al-jannati manzilan walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu niroog bi ñu génn te même personne bi lay wax rek mooy ki nga xam ne mooy gën a néewle euh, bërëb euh, euh, ki gën a wàcc la wàccuwaay dina suufe la wàccuwaay àjjana ci nit ñi voilà fii nag mu gën a dugg ci détail ci xadiisu Ibn Mas'ud bi comme niñ ko waxoon ci détail bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna mooy xadiis 1884 mu ne wa an Ibn Mas'ud mu ne mu ngi jële ci Seydina Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ibnu ummi abdin radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inni man lawaat naa ne a'lamu xam naa aaxira ahli naari wala muy feddali waaw certes waaw lu wóor que ne xam naa kii mujj génn safara ahli aaxira ahli naari xurujan minha ki nga xamante ni ci waa safara moo fay mujjee génn nga ne ma hmm, waa safara kon ñoom ñëppay génn ñu ne la non al muwahhidin ñi doon wéetal yàlla te boroom bi comme niñ ko fi yàgg waxe ci maadu la def ne ah deful dara lu mu lu mu ko ràmboo moom walla lu ko keneen ab yonent wala ku baax wala leneen wala leneen tax mu ràmb ko loolu lépp borom bi ci maadu la def ne yooyu yëpp dalul waa te def na loo xam ne borom bi ci nam ci maadu teem ak dogalam mu njëkk ne kii dina jaar sawara voilà kooku la wax waaw ba ne waa ji day nekk sawara léegi bu fa demee sëf ko du fa sax loolu la lay wax nee nag ñooñu nga xam ne bu génn nit ñu bari walla iyaadu billah dina leen dal léegi ñooñu nag dañuy génn sawara dañ leen di sawara waaw ci ay processus yoo xam ne yonent bari saa saam leeral nañu ko ci ay xadiis waaw ni nga xamante ne nii euh, sëq yi nga xam ne moom luy sëq biir safar jinne waaw waaw akbar waaye ñooñu ak ñeneen yoo xam ne ñeneen ñoo leen romb waaw yoo xam ne seeni mbokk la borom bi di euh, ñu dem fekk waa safara yonent bi alei salaatu salaam jiitu ñoo xamante ne safara lañ nekk boroom bi def ñu leen daal di leen génne waaw génne képp koo xam ne nekk na safara ah, eh, am na fa li nga xamante ne ni eh, mooy misqaala dara lu toll di dara eh, ci li nga xam ne mooy ngëm yàlla borom bi loolu la def allahu akbar allahu akbar moo tax yeneen bi alei salaatu salaam hadis bi nga xamante ne nii ci la doon wax borom bi ne ko demal nga génne biir safara waaw demal nga génne yow yonent bi alayhi biir safara képp koo xamante ne akhrij minan naari man kaana fi qalbihi mithqaalu kaza wa kaza fa ukhrijuhum akbar waaw yonent bi hadis boobu euh, man kaana fi qalbihi mithqaalu sha'iratin minan naar beneen lu toll ni burra beneen bi lu toll ni zarra mooy borom bi daf koy wax lu bari hadith Seydina Anas tamit moo ko indee noonu Seydina wa Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma moom yëpp solo ko Allahu akbar keni yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi nanaan ko mu dem fekk mooy bi muy ràmbu nit ñi yooyu mu ne ko léegi man ngaa dem safara ngir génne te boo cosaanu xadiisoo ñu saxiixay ni imam ahmad ibn muhammad bunu hanbal rahmatullahi alayhi eh, daal dina koy solo moom tamit nee na eh, eh, mooy comme xadisu shafaa bi la boobu xadis boobu anas radiyallahu anhu mu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne mooy ginnaaw mu sujud ci ronu arash sant yàlla bàkk ko après mu daal di ñaan borom bi mu may ko ramm ci ramm ko ci nit ñi ci loolu la ñuy euh, nit ñi waaye ram moom googu am na ñoo xam ne mu ne day am ñoo xam ne ñu nga safara sax waaw fa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul janna waaw ma génne leen safara dugal leen àjjana ci digalu borom bi alhamdulillah nee na ma delluwaat daal di sujjóot ak borom bi daal di ma eh, eh, yëkkatil sa loxo ma ñaanaat ko mu waxaat ma demal waaw demaatal nee ma fekk ay nit biir safara fa uxrijuhum minan naari wa adxuluhumul janna waaw <laughs> waaw waaw waaw nee na Seydina Anas ne ren saa na xaw ma da ci ñetteel bi wala ñeenteel bi la wax ne ginnaaw bi mu ne man ah borom bi ya rabbi ma baqiya fi illa man habasahu alquran ay wajaba alayhi alxulud waaw allahu akbar bi mu ñëw ne borom bi ah ña fa nga xam ne alquran moo leen ko tëj mooy borom bi moo ne woon ñooñu moom kenn du mënuñoo feer mënuñoo neexaka Euh, mucc ba ba neex ak kii ba mucc déet mooy fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in allahu akbar ñooñu nga xam ne mooy yéeféer pur yi nga xam ne ngëm yàlla amuñu ko borom bi ne wa ñooñu e, rammook aji ramm yi du leen jëriñ wal iyaazu billah wal iyaazu billah fu a'aadana allahu min hada waaw mais yaa ngi eh, eh, eh, imaginer loolu waaw mooy mujrimuuna yi doon laaj ca suuratul mudassir mudassir waaw maa sabakakum fii saqar la hawla wala quwwata waaye lan moo ngeen doon xoole ba ngeen dugg saqar gi saqara gu metti gi qaalu ñu naan lam naku minal musallin bokku ñoon ci ñuy julli walam na ko nut'imul miskin nekk ñoon di di di di di di leer way ñàkk ñi wakkun naa ñun daal dañoo nekkoon képp na xuusi di xuus maal xaa'idiina ànd ak ñuy xuus ci caaxaan wakkun naa ñu nekkoon nukaddibu doon wedd di yawmi diin bésub pay bii di bésub yawmal qiyaam bi gën a garaaw yooyu yëpp nag wakkun naa nukaddibu bi yawmi diin laa hawla walaa quwwata mooy lépp <laughs> dañ doon weddi ne bis amut hatta ataana al yaqin ba dee di ñu fekk ci lii te lii moo doon lii moo doon suñu pas-pas waaw borom bi ne gaa yi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in allah rammukatu ñay rammu ëllëg rammook ñiy rammu ka leen gën a mag dafa bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam rammoom dina leen jariñ ci shafa'atul uzma bii tax yàlla ak ca jaam yi liñ gisoon bu mag bi mais kantaa ñu dugg safara ñu génn moo manu la nekk walla iyaazu moo tax kéefir garaw na la hawla wala quwwa moo tax yeneen salaam ne ah ya rabbi ah saa maa baqiya fi naari illa man habasahu alqur'an waaw ñi nga xam ne daal alqur'an moo ne ñooñu moom du ñu génn waaw ñooñu du ñu génn inna alladhina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha laa tufattahu lahum abwaabu samaa'i walaa yadxuluuna aljanna walaa yadxuluuna aljannata hattaa yalija aljamalu fi sammil xiyaat wa kadhalika najzil mujrimin allah gis nga fële waa àjjana ñan lañ doon laaj sànq maa salaka anil mujrimin lañ doon laaj ñoo nekkaat nii mooy waa jomb ñaa jaamu ñi dañoo jomb jaamu seen borom fii ci àddina boo leen naan jaamu leen yàlla ñu jàpp ne ak yabaate la ña leen koy wax ñu jàpp leen ay ay ay noon pare nañ ngir rey leen xare ñoom yàqal leen seen àddina yépp di leen mettre ay bateau rek ci seen yoon parce que dañ leen dañ leen jaamu yàlla non seulement boo leen ko waxee mais buñ la gisee nga koy def sax ñu leen waroo ko fee def parce que yow dañ leen di renvoyer ñoom li ñu waroon a def seen seetu nga ndax al mu'minu nit ci boppam mooy seetu nit ñi boppam waaye bis bu gisee que ni ah kii de lii muy def man loolu laa waroon def da koy gêner non bu fi kenn muuru ay muuraay yi bind leen ci loi bi dañ koy interdire waaw yenn yu bari parce que gis nañ lu koy def ñu ne lool da leen di gêner parce que fu ñu ko gisee da leen di am lu mu leen di rappeler seen info intérieur te ne ah kii de nii laa waroon a mel mais comme que bëgguma ko ko mel léegi moom ma koy gise ci sax muy mel ku mel nii laa bañatee gis léegi nañ ko dugal ci ay loi mu jeex mu jeex waaw. mooy ñi jomba jaamu seen borom borom bi ne innal ladina gaa yi nga xam ne ca suuratul aaraaf aaya 40 ñi nga xam ne ñoo weddi bi aayaatinaa suñu laay wastakbaru anha ñu rëy rëylu ci jàpp ne ñoom dépassé nañ fu ñuy gëme ay wax yu ko aax an ay yonent yi ku ñu yónnee ay yàlla day wax noo yëfu seer yooyu wala iyaazu billah di traité ñun ñu baax ñi des noms d'oiseaux ba bëgg réer nañu pour ñoom rek ñu ñëw naan leen topp leen li yàlla wax lool ak yabaate gu rëy la koo xam ne kii war nañ koo way ñax bu baax bantal ko teg ko ay way déggal mu naan ay tarde yi addina bi ñu nekk mu naan ñu ay kaay leen jaamu yàlla sii ñu yàlla yi yi mu jox yonent yàlla bi saa saa ak awliya um yi mu def ci addina yi ak yi mu nekk ci alquran mu wedd yëpp ba bari rëy rëy lu ne ñoom loolu du seen affaire borom bi ne laa tufattahu lahum abwaabu samaa kenn du leen ubbil laa tufattahu lahum abwaabu samaa seen ruux yi buñ faatoo du yéeg asamaan de kallaa inna kitaabal fujjaari la fi sijjiin fa gën a suufi lañ leen di yóbbu waaw lañ leen di yóbbu fu ñu jaar ñu leen di móolu ci duñu àgg asamaan yi duñ leen ubbil way way bakkan bu naqari nii kii mooy kan ñu ne ko diw dóoru diw ñépp malaaka yi daal di koy móolu ñu daal di koy yóbbu ca fëgën a suufe kallaa inna kitaabal fujjaari way jomm ñaa jaamu ñuy levi si jiin allahu akbar laa tufattahu lahum abwaabu samaa seen du yéeg mukk waaw den nangook bu ñu génnee àddina wal waaye bi gën garaaw wala yadxuluuna aljanna du ñu dugg àjjana nga ne bon xam naa peut-être mooy du ñu bokk ci ñuy njëkk dugg mais après peut dara mën naa xew ba ñu dugg borom bi ne déet hatta yalijal jamalu fii sammil xiyaat fekk gis nga jëlim lu chameau euh, gis nga puso puso puso xam nga puso puso yooyu ñuy ràbbe di ko ñawe xam nga ko puso bën bën boobu ñuy def buum bi bu ndaw boobu il faut géléem lu samoo ñëw dugg ci bën bënu puso bi est-ce naa nekk mu ngi mel yow xoola bën bënu puso nu mu tuutee man sama loxo bii rek bu ma jëloon jël baaraamub déedéeg sàbbaal bi daal di leen di def ab ron ab wërngël waaw comme euh, ubbi nañ rat mu yaa juuj ak maa juuj lu mel nii lu toll noonu yow loolu rek géléem xaju ci léegi xalaatal lu ñu ne a tuuti la bala ñii bala ñoo dugg àjjana il faut ñu teg gëléem tegu puso ne gëléem di duggal mu jaar ci bën bënu puso bi bu ci jaarul ñoom duñ dugg lool mooy lan loolu waxinu arab la ñun wolof yi am nañu ko mooy li la wolof naan la sawaay sawaay dooma may mu ne la bu sa bu bu ganaar bu ganaar saxee bëñ dinaa la may kooku mooy moom bi yeboo nga seeti keneen te xam ne kii manoo am ci moom dara xam nga ganaar du sax bëñ ganaar le coq wala la poule est-ce qu'ils ont des dents xar kii bokk ganaar dafa am bëñ xam nga du am bëñ boo ñaanee kenn ci wolof yi mu ne la yow bu ganaar saxee bëñ bés bu ganaar amee bëñ rek ci laa lay may mooy yow moom na la leer na du la may tus loolu mooy wax yu bii alquran bi wax du ñu dugg àjjana hatta yaliyal jamalu fii sammil xiyaat fekk le chameau n'entre pas dans le petit trou bu puso bi te loolu chameau da cee xaj mu ngi mel ni ma ñëw bën bën bii bu buntu bii ma ne amène-moi un chameau tu demande mu dugg ci bën bën bi man da nekk loolu mooy ñii duñ fa dugg mu nekk wa kadhalika najzil mujrimin naka nii waaye jom ñaa jaamu yi nii laa leen di faye moo tax boroom bi ne yeneen saa salaam buy ramm nit ñi di ramm dane boroom bi ah ña fa des kat mooy di génne safara waaw dugal aljana mu ne ah ña fa des mooy ñi nga xam ne alxuraan leen fa tëj waaw waliyasu billah aadana allahu min hada quoi waaw comme quoi kéefër mooy li gën a garaaw mooy li gën a garaaw lu mën a dalub jaam lu mën a dalub jaam li gën a catastrophique mooy nekk yéefër allahu akbar waaw kon mu ngi noonu kon fii bu la nee ci hadis bi inni man yonentu Yàlla sallallahu alayhi wa la a'lamu waat naa ne xam naa maa gën a xam ndax borom bee ko xamal te moom la ko xamal léegi mu xamal ñu ko <laughs> waaw aaxira ahli naari ki mujj ci waa safara xurujan minha kuy génn safara mooy kon ci way ngëm yàlla yi wa aaxira waaye xam naa ku mujj ahlil jannati waa aljana duxulanil duxulanil jannat waaw jannati wala daal jannat ki ñoom ñii mujjee dugg àjjana kooku it boroom bi xamal na ma ko waaw <laughs> waaw léegi nga ne ma xanaa kii kii benn nit bi la war a doon xanaa <laughs> waaw ndax ki mujjee dugg ki mujjee génn safara mooy ki mujjee dugg àjjana <laughs> ñu ne la loolu mooy li gën lëng même bu dee ne boroom xam-xam yi léeg-léeg ñu naan la eh, eh, riwaay imam Ibn Mas'ud mais Ibn Mas'ud riwaay yi mu fi indi yi muy wax noonu yëpp yi muy wax noonu yëpp moom Ibn Mas'ud même xew-xew bi la voilà mooy xadiis Ibn Mas'ud yi ñuy gis ci taxriij bi même xew-xew bii kese la waaw même xew-xew bii képp la du beneen du beneen même bii la voilà amul beneen bii la te dinañ ko gis te ni mu koy nettalee ngay xam ne ak boo xoolee siyaaq bi ak tamit la muy wax ca gannaaw ngay xam ne même bi la waaw sokk kaddu yi ñu yi mu ko nettalee moo wute bokkul ne kooku di mujjee génn te ne mooy ki nga xam ne kaw siraat lay dox comme ni nga xamante ne noonu la ko ñoom imaam alxam na xajar bon dinañ ci ñëw après insha allah amaana pas léegi nii mais bii di ñëw ndax euh, timis gi soreetul insha allah te ne loolu mooy même bi la insha allah dinañ ñëw ci euh, euh, riwaaya yooyu gis li nga xam ne ñoom ñoom loolu la ñuy wax ne boo loolu amaana. ñenn ñi ne amaana du même personne bi parce que kee siraat la doon jéggi waaw siraat la doon jéggi di di di di di di di wadd safara di ko laal muy génn di waddaat di kii alors que loolu dañuy xam ne lii mooy kii la parce que bu doon siraat lay romb siraat nit ñi dinañ ko romb ba siraat pare ba nit ñi nekk biir safara nit ñi nekk biir àjjana am ñoo xam ne ci lañ leen di génnee biir safara dugal leen biir àjjana te ñooñu kët yi mujjee génn mooy mooy kii loolu insha allah dinañ ci ñëw insha allahu tabaraka wa léegi kon mu ne ah mu ne kon man mooy benn waay la <laughs> waaw inni la alamu axira ahli nnaari xurujan minha wa axira ahli ljannati duxulan il janna léegi mel ni kon xam naa ki njëkk génn aj safara waaye xam naa kii kii mujjee génn safara ak kii mujjee dugg àjjana mu ne rajulun benn waay la boo xam ne yaxruju minan naari day génn safara xabwaa di darngu xabwaa dinañ ci ñëw euh, di darngu li nga xam ne boroom xam-xam yi moom lañ ne xabwaa comme imaamu al-Hafiz an-Nawawi euh, mu ngi koy leeral ne xabwaa nag euh, boroom xam-xam yi am nañu ne xabwaa mooy koo xamante ne day dar moom la wolof naan darngu am nañu ne mooy kuy raam waaw euh, euh, euh, mu ne alxabu almashu ala alyadayni war rijlayni mooy ki yoo xam day doxe mooy comme xale buy raam rek ab liir doo ko ku mën a ba liir liir koo xam ne mën naa raam ñu naan raam teg loxo yi teg ak ak óom yi bëtu óom yi di di di dox di dem di avancer di raam mu ne waaye waru bamaa mu ne mu ne qaala ahlul lugha loolu waa ahlul lugha ñoo ko alxabu mooy almashu ala al-yadayni war rijlayni waru bamaa qaalu mu ne waaye léeg-léeg ñu ne ñu tudde ko ne ala al-yadayni wa rukbatayni waaw mooy parce que euh, kii dox ak loxo ak tànkam mooy koo xam ne bon en fait colonne vertébrale la amul euh, attention première bi xam ne moom buy dox comme ñenn ñi nga xam ne dañu borom bi da na tollaa ko nga xam ne dañ leen gis ñuy dox samp seen lo seen comme que amul ndigg seen ndigg mënul taxaw ñu jiital seen loxo yi mais di kii wëg seen tànk yi di kon di dem am mu ne lool am na ñu ne loolu la mu ne waaye léeg-léeg waa ahlul lugha muy euh, waa làkk bi arab dañ naan dañ dañ koy tudde neneen dañ naan xabwan mu ne euh, euh, am na ñu ne xabwan nag kii la waaw mu tudd mooy kii dox ak rukba ñaari loxo yi ak rukba tey yi ak rukbatayni kooku mooy raam voilà loolu mooy raam bi ñu doon wax sànq loolu mooy dëgg-dëgg raam bi nga xamante ne al yadayni war rukbatayni loolu beneen affaire la ak bëti oom yi mu ne wa rubbama xaalu léeg-léeg ñu tudd xabwa alxabu tudd ñoom arab yi euh, jublu ci leneen ala yadayhi wa maq'adatihi mooy koo xam ne ay loxoom lay dox ak ak jékkiwaayam yi mooy day toog ah mooy moom amul manula taxaw manula raam mais ni muy avancer day toog ci suuf mooy toog comme ni nga tooge léegi buy dem day teg loxo yi pour daal di appuyer pousse di dem di avancer noonu mu ne loolu tamit nga xam ne jekkiwaayam yi euh, euh, derrière bi la derrière am bi lay tooge di di di ak loxoom yi di avancer mu ne loolu tamit léeg-léeg ñu tudde ko xabu loolu yi da koy dañ ko koy tekkee voilà waaw mu ngi noonu wallahu taala kon mu ne kooku noonu lay génne quoi <laughs> yaxruju minan naari habwa noonu la di darngo di dem fa yaqulu llahu na borom bi wax ko loolu dañ ciy xame ne kañ gisoon ci riwaaye ibnu euh, al-Mughira bi mu naan fa yuqaalu ñu ne ko kooku yàlla mooy wax ak moom waaw fa yuqaalu lahu duxulil janna ne ko duggal àjjana <laughs> bi mu naan sa'ala Muusaa rabbahu bor Seydina Muusaa sallallahu alayhi wasallam dafa laaj boroomam maa adnaa waa borom bi waa àjjana kan moo ci gën a euh, euh, wàccale wàccuwaay gin ci néewle wàccuwaay mu ne denn waaye yaji u ba'dama udxila ahlul jannatil janna bi dañu ñëw ginnaaw dañu dugalee waa àjjana àjjana ñu ne ko udxulil fa yuqaalu lahu udxulil janna ko xam nañ ne ci riwaay bi te borom bi mooy wax ak moom ne ko kon mu ñëwaatee fii mu ne fa yaqulu allah azza wa jalla borom bi nga moo moo tedd ne ko izhab yow mii demal fadxulil janna nga dugg àjjana fa yatiha waa ji dikkal àjjana fa yu xallalu fa yu xayyalu ilayhi annaha mala bu ñëwee nag taxaw buntu àjjana xool ñu daal di koy jenneerloo mel ni mooy ngay gis loo xam ne du réalité xam nga loolu nit léeg-léeg ci àddina bi xiif dina la ko dal waaw xiif dina la ko teg nga ñëw xiifa xiifa xiif ba booy xool biir yi day traverse day day day soppeeku quoi nga foog ne lii nga gis ne gisoo lool léeg-léeg tamit di nga xaw a jo li ñu naan joom neeg yooyu mais bu mirage kese mirage loolu man naa am tamit mais li ki koo xam ne du sax mirage fii la taxaw comme tàngul dalu mais ay hallucination voilà fa al mooy mu nekk comme ay hallucination di halluciner jàpp ne lii la alors que du loolu kii nag fa yu xayyalu ilayhi ñu daal di koy jenneerloo ilayhi annahu annaha mal'a bu ñuy taxaw àjjana jàpp ne mi àjjana fees la fa mu ñëw ne ya rabbi eh, sa boroom ah, wajadtuha mal aade sa àjjana ga nga ma wax ma dem dugg damaa fekk mu fees fa yaqulu llahu borom bi nga xam ne moo tedd moo màgg ne ko yow mi idhab farfulil janna <laughs> ne ko demal nga duggee àjjana fa yatiha waaye ji ñëwaat ba ci waat buntu àjjana fa yuxayyalu ilayhi annaha mal'a mu mu amaat même impression moom la ñu avoir l'impression nga xam ne lool c'est pas une réalité jàpp ne bon imagine non lii dafa fees waaw léegi fa yarji'u fa yaqul mu dikkaat ci borom bi tabaaraka wa ta'aala ne ko yaa rabbi ah borom bi <laughs> ah ajjana ji wajadtuha mal'aade waaw lii mooy ñaareelu yoon nga naan ma demal mais nag dem naa fekkaat ne moom daal ajjana ajjana ajjana ji ah man dama koo fekk mu fees de ah fa yaqulu ci ñetteel bi borom ne ko <laughs> azza wa allahu akbar ne ko ne ko yow mi izhab fadxulil janna ne ko demal nga dugg àjjana ah demal nga dugg àjjana waaw léegi fa inna laka te xamal ne defal naa la am nga misla dunya wa asharati amthaliha mu ne fa yaqulu kon ne ko am nga defal may naa la ci àjjana fa inna laka misla dunya yow bi nga am lu toll ni addina bi waxula addina comme comme suñu euh, nga naan benn continent de mooy addina bi yëpp l'univers yow nga moom ko addina bi bi ñu dégg la terre la terre bii am nga lu toll noonu wa am amsaliha ak lu toll ni fukkam aw inna wala boog daneen laka ñeel na la misla asharati amsali dunya wala dana ko am nga lu mel ni fukki euh, lu mel ni keemu àddina mooy àddina bi ñu muy toll yëpp imagine ñu ne la àddina bi continent yëpp ndox yi suuf yi océan yi terre ferme yëpp benn nit bu ko am mooy bu doon àddina bi yëpp fi nit ñi dëkkeek ñu dëkkewul océan yi yëpp kenn na ko moom mu ne ko yow nag loolu laa lay jox fukk yu toll noonu allahu akbar fa yaqulu waa ji du ko gëmi quoi affaire bi day neex ci moom ba du jàpp ne xanaa kay affaire bi man nii génne safara léegi mu ne mu ne mu ne mu ne borom bi atasxaru bi waa boroom bi danga may ñaawal aw tadxaku bi wala danga may reetaan bo wa antal malik te yow yaay buur bi loolu de moo ma ci jaaxal <laughs> qaala bu <laughs> ñu mel ni waajoo xam ne yow waajoo xamante ni nii <laughs> gars yi mille personnes lañ mille personnes walilaal masalu ala ngir rek nga jëli affaire bi quoi ñu ne mille personnes lañ dafa am benn concours cinquante personnes la ñuy jël waa ji nekk le dernier moom <laughs> moom le dernier ah te dañ ne yow képp ku ñu jël cinquante yi ñuy jël dinañ am salaire cinq mille euros waa ji ñëw moom ci mille yi mooy le le millier même zéro mooy ndacc di de ndacc dee ndacc deer dee deer mooy ndacc dee ndacc moom moom zéro sax am moom ay nekk fi surveillé yi yi matière yëpp moom zéro la am après xam nga kooku mu gis mbir yi quoi moom ci boppam mooy découragé la mais ci lépp après gars yi nga xam ne ñoo doon recruter na ko bon ginnaaw loolu ñu ne ko sawaay kaay mu ñëw ñu ne ko yow moom ah dinañ la recruter saay ne lan moom moom moom rien que nekk fa rek di taxaw loolu vraiment genre yabaate lay doon ak tamit xamul boppam quoi am na nag kersaay ñëw di taxaw parce que quand même zéro gi am ci matière yëpp moom après gars yi ne ko bon léegi yow dinañ la jël recruter fenn daal di lay jox yow looy am mu ne waaye man kay SMIC sax aw ma ko dara aw ma ko damay dóor dàq rek léeg-léeg ma dem am yu ma def ay petit boulot fii sawaay gars yi jox ma cinquante euros te loolu bu ma ko amee ci semaine bi daanaka ba na ma ko amaat gars yi na ko léegi yow da dem sa kër nga toog léegi deux mille cinq cents euros lañ lay jox saa su xam nga mooy du ko jëli a dëbi quoi ngay nag <laughs> voilà léegi waa lu raw loolu la moom moo mu ne waa borom bi waa atasxaru bi waa da nga may saboote waaw tabaaku bi wala da nga may reetaan boobu wa antal malik te yaay buur bi qaala borom bi ne ko ta'ala la eh, non imam ibnu Mas'ud ne fa laqad ra'aytu rasulallah wu dëgg-dëgg gis naa ndawal yàlla la saa sallam bi ñu nettalee lii daxika reetaan na hatta badat nawaajisu ba ni nga xam ne mooy ay léegi nag nawaajis bii mooy wax ji nawaajis mooy lan <laughs> mooy dëgg wala mooy dawaax eh, dawaax kii yi mooy yi nga xamante ne mooy nit ki moom la buy reetaan mooy feeñ loolu tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dañ cee wute exactement waaw mais nawaajiz yi lan lay tekki ah lan lay tekki dëgg-dëgg moo gis naa ne heure bi jot na léegi boobu dañuy bàyyi bii di ñëw ñu gën cee ñëw mais nawaajiz nañ ne moo parce que day tekki dëgg dëgg moom moo ñu ca biir adras ya nga xam ne ñoo nekk ca biir. mais tamit day tekki ci kanam ak yooyu dinañ ci ñëw insha allah nee na ba yeneen saa salam te yeneen saa xam nañ ne bu doon ree da doon muuñ kaana yadhaku bi tabassumi voilà moom doonul woon def di xaqataay yooyu doon woon reetaan noonu ba ba ñu biir yooyu feeñ léegi bii est loolu ci jublu loolu dinañ ci ñëw insha allah nee fa kon euh, euh, euh, fa kaana yaqulu yeneen saa salam nekkoon na du wax zalika waajoojee adna ahlil jannati manzila mooy ci gën a wàcc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 salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin